a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ci délégation yi ba léegi ci alwufuud doon gis wufuud yi délégation yi ñëwoon ci alayhi salaatu wassalaam ak la nga xamante moo fa xewoon ci seenu ñëw gisoon nañu wafdu bani xanifa wa maahum musaylimatul kaddaabi muy wafdu bani xanifa àndoon ak musaylima al kaddaab alayhi min allahi ma yastaxiqu gisoon nañu ba mu ñëwee ak waxi caaxaanam ya ak na nga xamante ne noonu la doon wootewu ne moom ab yonent la wal iyaadu billaah wal iyaadu billaah ba pare muy sadd ay mbir ne lii alquraan la comme ni ñu ko gisa woon ca waxi caaxaanam ya wattaaxinaati taxna wala aajinaati ajna ak yooyu la mu doon wax alfiilu malfiil ak waxam yooyu la gisoon nañu it ca lettre ya lamu doon bind ca ba ñuy gis ca côté lettre ya moom Musaylima al-kaddaabu alayhi laanatullah ah, ginnaaw loolu ah, ku tontu ci sama laaj bi tontu ngeen sama laaj bi ma laajoon ne est-ce que yem ci lii ci délégation yi bari nañu nag waxoon nañ la ko waxoon nañ la ko ci lu jiitu ne woon lu bari la du lu ndaw waaye dafa nekk loo xamante ne nii lu bari la te waxoon nañ la ca njàlbeen ba bañ koy ubbi que ne moom il n'est pas question waaw ah. il n'est pas question que ñu lan euh, Euh, jël yépp ñu jël yépp léegi kon ni nga xam ne moom lañ doon def euh, mooy du ñu jël yépp dañuy tudd yi gi nga xam ne ñoo ci gën a sayan après euh, bu ko defee euh, yeneen yi ñu bàyyi léegi dama laajoon nag ne ana ndax dañuy arrêté ci yi déet ndax tontu woon ngeen ci walla déet xool ba xam est-ce que dañuy continuer wala de léegi bon xam naa ni ñaa def finalement nañaa def finalement mooy euh, dañu koy doxali ni mooy gis nga vague bi ñu yor mooy ñu ngi ci wufuud yi mooy boo seetloo ñu ngi ci lan euh, vingt-huit mooy ci fa vague yi ñuy dugal archive par groupe foog naa ñu ngi ci waa vingt-huit vingt-neuf bi lépp délégation bi la délégation yi la instant bi ñu ngi ci ay vingt-quatre wala loolu fichier dañ koy àggale bu matee trent ñu yem foofu voilà jeexal délégation yi foofu te bul fàtte ne waroon nañu gis délégation jinne yi ndax ba léegi nii nit ñi lañuy gis mooy na kon bu nit ñi dinañ ko arrêté ay côté vingt-sept côté vingt-septième fichier wala yu mel noonu wala sax bu vingt-neuf après bu jinne yu ñu def ko ci benn jataay euh, délégation jinne yi tamit ni jinne yi dañ doon ñëw waaw jinne yi dañu def délégation ñoom it di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñoom it dañ doon ñëwaan ah. waaw les jinn euh, ñoom it ñëw nañu léegi nag yooyu yépp ñëw jinne yi hein yooyu yépp après buñ ci paree nag après duñ gis yépp après ñu daldi arrêté léegi kon tey insha allah kon dañuy continuer di continuer ba mat bu matee nag kaapa papa pour ñu yemale ko foofu waaw ndax liñ ci gis fii kifaaya insha allah dina doy euh, te loolu euh, gisoon nañu ko comme niñ doon gis lettre yi biñ doon gis lettre yi tuddoon nañu yëf yoo yële léegi kon tey ginnaaw wafdu bani xanifa ak musaylimatul kazzab mi doon wootewu ak yonent ak la ko ca dal <clears throat> nga xam ne mooy jeexitalu mujj képp koo xamante ni iftara ala kadiba mooy mujj képp koo xam ne day nar di sosal buur yàlla di créer ay mbir naan buur yàlla ko yónneek moo ko wax loo lii wëg moo ko def loo lii alors que lépp di nari neen tey incha ñu war a continuer ci e, wufuud yoo yële ñu war a gis tey wafdu tay wafdu tay wafdu tay wafdu tay la délégation de Tay la délégation de Tay ah euh, moo doon mbokki Seydina Adi ibn Hatim te gisoon nañu nettalib Seydina Adi maa ngi fàttaliku bi sariya yiñ gisoon seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu wa ardaahu lamma arsalahu rasulu alayhi salaatu wassalaam ila tay ila tay bi nga xam ne ci la ko alayhi salaatu wassalaam yónni tay gisoon nañ ci nettaleem bu gudd bi nga xam ne al imaam nettali na ko ci lu gudd <coughs> na ko noonu al imaam at-Tabari rahmatullah imaamu Ahmad ci lu jiitu uh, na ko tamit <coughs> te mu ngi woon ci Majma'u Zawaa'id imaam al-Haythami tudd na ko mu wa rawaahu Ahmad wa rijaaluhu rijaalu saxiix ghayra Abbaad ibn Hubaysh wa huwa thiqa waaw ñoo ñëpp soloo nañu ko di waxu dikkuk islaamu Adi gisoon nañ ko ci yaatal gisaale woon tarjamaam walillahi alhamdu wal waa këram ñooñu nag di waa toy seen délégation moom lañu war a gis inshaa allahu taala muy kon la délégation de Tay ñoom nag dafa am ku leen jiite woon délégation bii dafa amoon ak kilifa waaw nga arab yi mooy te loolu lu am solo la mooy am kilifa dafa baax mooy jamono yooyu tribu bu nekk am kilifa waaw léegi nag àddina bi moom kilifteef moo fi jafe ndax ñi nekk kilifa bari nañu nekk kilifa ñu ñu yilif bugguñu bugguñoo reconnaître que seeni kilifa lañ wala buñ ko reconnaître waaja di def lu ko neex ci seen kaw ñaar yooyu yépp benn di ci dox. Euh, léegi arab yi nag boo seetloo délégation yi ku ñëw gis nga bi passé dañ ne riwaay imaam ibn Abbaas bi nekk ci saxiixu al imaamul Buxaari raxmatullah alayhi doon wax ci délégation bi mu Musaylima bi mu ñëwee dane yonent bi alayhi ñëw fekk ko ci nit ñi alaara mu ña nga xam ne moo leen jiite mooy moo leen jiite moo doon kilifa la waa toy yi ñii nag dafa am ku leen jiite woon kooku mooy kan moo doon zeydul xayl zeydul xayli zeydul xayl xayl mu doon zeydul xayli ibn muhalhil ibn zeyd ibn munhib ibn abdi ruda ibn al muxtalis ibn thuwab ibn kinaana ibn malik ibn naabil ibn amr ibn al ghawth ibn tayyin al taa'i zeydul xayli la tuddoon zeydu al xayl ibn muhalhil di doomi muhalhil muhalhil di doomi zayd zayd di doomi munhib munhib di doomi abdi ruda abdi ruda ibnul mukhtalis abdu ruda boobu di doomi mukhtalis mukhtalis di doomi thuwab thuwab di doomi kinaana Kinaana di doomi Malik Malik di doomi Naabil Naabil di doomi Amr ibn al-Ghawth ibn Tayy Amr ibn boobu mooy doomu Tayy mi ñuy ku dëkk foofule at-Taa'i at-Taa'i moom Zaydul Xayl euh, moom Zaydul Xayl al imaamu bnu isxaaq raxmatullaahi aleyhi day nettali naka noonu ku mel ni imaam ibn shaahin soloo nañ ko waaye seen càllale yi naka noon al imaam al bayhaqiyu raxmatullaahi aleyhi ci dalaa'ilu nubuwa imaam ibn sa'd indi na ko ci at tabaqaat imaam at tabari indi na ci taariixam Ah, Hisham ibn al-Kalbi it tudd na ko waaye sanad yii nii benn ci wérul mooy sanad yii nii benn ci wérul ah même riwaaye imaam ibn Shahin bi ci kaw li muy niru lu rafet yépp affaire bi wérul moo tax al imaam ibn adiy raxmatullaahi alayhi bi ko soloowee dafa dafa ne mbir mi xadiis bi wérul ci alkaamil eh, al imaam ibn isxaaq dane wa qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wafdu tay fiihim zeydul xayl wa huwa sayyiduhum mu ne wa qadima mu dig mu dëgmal ala rasulillahi ci ndaw yàllali li sallallahu alayhi wa sallam wafdu Tayy la délégation de Tayy mbooloom waa Tayy ci ay kilifa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na cab délégation boo bële zeydul xayli di zeydul xayl wa huwa sayyiduhum ta seen sang falamma intahaw ila ilayhi kallamuuhu wa arada alayhim rasulullahi sallallahu alayhi bi nga xam ne ci lañu agsi ñoom délégation waa Tayy ñu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa biñ ñëwee naturellement mu daldi leen proposer l'islam waaw doo yor yiw gis nit ñu nekk ci cànkute ñu ñëw ngay wax ak ñoom leneen te fexewoo leen génn ci cànkute giñ ne ba pare ñu door a discuter leneen moo tax biñ ñëwee kallamuhu ñu wax ak moom wa carada calayhim rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al islaam rasuulullah yonent bi alayhi salaatu salaam gaaral leen lislaam proposé leen fa aslamu ñu daldi tuub fa xasuna islaamuhum seen dugg ci lislaam daal di rafet seenug lislaam rafet loolu tabaar léegi euh, riwaa imaam ibn Shaahin bi dinañ ñëwaat ci riwaa imaam ibn raxmatullah alayhi nee na moom bi nga xamante ne nii ci la ñëw yenent bi aleyhi salaatu wasalaam dane ko masmuk délégation bi ñëw ah xamu leen dina leen laaj ko ni nga xam ni loolu moo doon sunnaam ku mu xamul day laaj keekana wala mbokki fan min ayna antum min ant ana fan nga bàyyeekoo wala mbokki fan comme lim waxoon axaa tanuux mu ne ko ana rajulun min tanuux lamma arsalahu hiraql ila rasulillahi sallallahu alayhi wa wa huwa bi tabuuk comme lam laajoon axu tanuux ma Héraclius César yónni byzantin ci yonent bi alayhi salaatu fekk mu ngi Tabuk bi mu ñëwee dane ko daf ko laaj ne ko min ayn mu ne ko min Tanuux ana rajulun min Tanuux man ci waa Tanuux laa bokk góor laa ci waa Tanuux kon loolu moo doon sunnaay alayhi salaatu wassalaam mu ne ko masmuk lan mooy sa mu ne ko zaydul xayli man de zaydul xayli laa tudd may zaydu alxayl xam nga alxayl mooy fas yi alxaylu mooy fas zaydul xayl xaala mu ne bal anta zaydul xayr yonent mi alei sat salaam ne ko déedéet bal li am ba des anta yow zaydul xayri yow yaay zayd mi nga xam ne alxayri ak yiiw zaydul xayr al muy mooy le mooy le bien waaw imaam ibn Shaahin nag riwaayam bi nee na moom dafa ñëw di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na bi mu ñëwee ci délégation yi doon ko laaj ay laaj ak yoo xam ne alayhi salaatu wassalaam tontu na ko ci bu ñëwaatee ci riwaay imaam ibn Isaaq bi raxmatullaahi alayhi mu ne wa qaala rasulullah kon bi mu ñëwee bu ñu baga perdre fil bi dane bi mu agsee ñoom bi ñu ñëwee daf leen a gaaral lislaam ñu daldi tuub ñu daldi tuub fa xasuna islaamuhum seenug tuub daldi rafet ah léegi imaam ibnu isxaaq mu ne wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kama xaddatani man laa attahimu min rijaali toy mu ne yonent bi aleyhi salaatu nag ne leen rawatina wax seen njiit bi jiite woon leen di Zaydul Xayli mu ne mu ne leen comme ni nga xamante ne nii man imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhima la ma ko nettalee man laa attahimu koo xam ne man duma ko tuumaal min rijaali toy te bokk ci góori waa toy lii jarul ñu ciy taxawaat waxoon nañ la ne de façon xadiis yi yiy nettali yépp benn wéru ci waaw mu ne yonent bi alei saatu salaam ne leen maa dhukira lii mu wax mu wax Zaydul Xayl ak mbooloo délégation waa toy maa dhukira lii rajulun min al-arabi bi fadlin thumma jaa'anii illaa ra'aytahu duuna maa yuqaalu fiihi illaa zayd alxayli fa innahu lam yublag kullu maa kaana fiihi allah law law saxa law <laughs> saxa allah law saxa mu ne yeneent bi alayhi salaatu salaam am na lu ma bëggoon wax sànq dama ko fàttoon maa ngi koy dooru fàttal ko mais nañ wax lii ba pare insha allah mu ne yeneent bi alayhi salaatu salaam ne ma yi li rajulun wax délégation bi ne man de masuñu maa tuddal mbiru kenn ci arab yi benn góor amul mafhum nag akub jigéen ak yépp di ma tuddalum mbaaxam naan diw hu yeneen saa sallam diw moo baax diw mooy sangu mii tabe gi mu tabe wala mii gis nga nooy gi mu nooy xol bu rafet bi mu rafet mooy di wax ci moom ju rafet nee na ma suñu maa tuddal kenn kenn ci arab yi bi fadlin ci ngëneel gu mu am ma ginnaaw ba ñu ma ko tuddalee laata ma koy gis jaa at yi mu dikkal ma illaa lu dul ne ra'aytuhu duuna maa yuqaalu fii ma gis ne bon gaa yi lañ doon wax daal trouvé mooy il est plus bas que yi doon wax waaw amul kenn ci arab yi kuñ ma tuddal ay ngëneelam di ko wax di ko wax ba lu dul ne ba ma ko gisee lañu doon wax bi ma ko gisee li ma gis moo gën a néew lañ doon tudd moo gën a suufe lañ doon tudd ci moom waaw loolu nag mooy kon day wane ni am na une certaine exagération gu doon am kon ci tudd gañ doon tudd ñoo ñële waaw loolu nit nit nit nit en général buy tudd mbaaxu nit day léeg-léeg sax du moom moo namm di exagérer waaye day day day réer ci géejug waa ji ak mbaaxug waa ji ba tax muy wax rek moom kay moom lii wag lii hi kooku kooku wuu kooku amul téere bu ñu bind lu dul xam na la ca biir waaw xam nga loolu ak exagération totale la <laughs> diw non diw way way nit ku baax ba mel ni moom loolu fan lañ koy gisee wala ñu naan la diw aka aka diw wuu non diw moom koñ sàngam moo fa gën a moo fa gën jub moo fa gën a nga yor sa projet alal jox ko ko mu luubal ko parce que gaay gaa yi gaa yi nga déggoon gaa la ne sawaay yu maçon sàngam ak a jub boo ko joxee sa liggéey non moom moom moom liggéey la man te xamul caaxaan mooy yooyu ñu lay wax xam nga Sénégal lii ak a faa yomb mooy deux ñu ne la diw buñ bëggee rek nga liggéey diw wala boog nga jox ko marché ay diw moom amul caaxaan maa la ko wax bañ na ba man sama kër ga moom laa ko joxoon takat moom miy wax boo demee këram pareegul ah. yow nag bu dee xamoon nga ne këram pareegul loolu rek waroon ngaa tax nga ndànku ci wax ji waaw parce que bu nee sa kër léegi nag sauf que gars yi des fois dañ naan la bon boo gisee nag kër gi parewul mooy ci man la man maa amatul lu ma ci def moo tax mu arrêté waaye wuu ba ma koy am na li li ci jox taxaw nii taxawu ci ñàkk caaxaan la def bu la lum la wax lool lay def ba nga ne ci dabaj dugg ci nga fekk waa ji nekk akbarul mais mais mais xawana kii moo daq trahir ci trahirkat yi moo daq wor ci workat yi waaw après nag boo delloo ca waaja mu naan la ah man de xamee ma ko nii te yàlla xam na ne xame woon na ko noonu waaw mais da di rek wax dëgg moo yombatul nit ñi waaw waaw insaanu vingt et unième siècle wax dëgg daf leen a simplatul waaw nitu mille quatre cent trente-neuf waaw niti les années mille quatre cent wax dëgg moo leen simplatul milaadiya waaw ñoom moom wax dëgg non wax dëgg moom daa mel ni dañ leen koo xaraamal wal iyaadu billah fépp di expliquer waaw gaa yi naan xatal judraan sax yakdhibuun wala takdhib dañuy nettali quand même murs sax dañuy expliquer mooy dañuy nettali liñ la bëgg wax mooy du murs yi mooy ne gis nga looy wax lu ne daanaka boo amee secret bopp boo bañee mu siiw moom mooy waxumal bu bu bu ko prononcer ci say tuñ waaw na nekk pour ya jeex na boo deewee nga deewaale sa secret waaw il est parti avec son secret loolu de moo la ciy génne ah loolu nag yéeme na nag lool nag men alaamaati saa dafa bokk ci màndargay wan ne as saa jege na muy bés pénc toog ba ñu naan dëkku sàngam de am na ku fa wóor walla iyaadu billaah fii mu ne bu ñu waxalee dëgg rek activité yëpp ah. parce que gars yi dañu yàpp politiciens yi ñun en tant que wolof dañoo yàpp politiciens yi mais politiciens yi duñu dara lu reflet suñu reflet ah. suñu seetu lañ rek suñu seetu lañ politiciens yi nekkul lu dul seetu société bi médecins yi ñuy jooy sage-femme yi naan amuñu yar waaw jigéen gu fa dem ñu maltraité la wax la loo xamante ni nii daanaka kuy dem hôpital sax da ngay tiit yu mel noonu mais dama lay laaj ana kan ci ñun fa mu nekk moo doxalewul lu mel noonu kan ci ñun fa mu nekk moo doxalewul lu mel noonu mooy ku nekk rek fa nga ne yaa nga fay saboote waaw on est tous des gaa yoo xam ne mbir mi mooy ku ci am benn daraja benn diplôme benn post bu ëppalee ñeneen ñi fokk mu wan leen ne fii moo fi ne te lu ma neex képp te li leen neex ak reewande total kesal laa fiy wane waaw laa fiy wane mu jeex tàkk waaw léegi kon bu dee noonu lañ mel boo nee politicien bi nii la mel nii lañ mel rek lu ñu diggee duñu ko def dama naan la yow seetal sa bopp yow li nga digge lan moo fi euh, lan nga fi digge loo xam ne moom moo ma sa am lan nga digge ña ngi ko diggoon gis na yow li nga wax dëgg la hein loolu amut kon kay yow amoo loo wax amoo loo wax kon dangaa war a toog fee soit là demal nga defaru ba pare nga ñëw di wax lu professeur bi xar matt du jàngal gaa yi euh, école privée bi publique bi outil beneen fu muy xare matt ci publique bi wala mu jël di la muy jàngal ñële ci lu baax du di jàngale fële di jàngal fii mais de toute façon ña ne ci public ba wala même ñi ne ci privé bi mu leen di wax ne ci public bi que yenn documents yi ngir ñu am ko ngir ñu jaay ngir fokk ñu jaay lii professeur d'université bi nga xam ne fascicule yi lay jël di leen jaayee des prix exorbitants te kat mooy programme bi mais loolu noonu yëpp gaa yi jooytu commerçant bi nga xam ne bu bu bu dara xewee mu pénurie affaire bi ngir rek prix yi bi jóg mu daldi ci am gor bopp gaa yëpp chauffeur si nga xam ne mooy yooyu yëpp gaa yi jooy ñun ñuy jooy oustaz si nga xam ne tamit lu leen neex def ah ñenn ñi nga xam ne ragaluñ yàlla ci li ñuy wax. faire buzz tax a jóg ak siiw ak ñu naan moo fi ne ak conférenciers yi nga xamante ne waxaluñ yàlla mooy yooyu yépp ñuy jooytu fu ne mais lan la mooy ne ñooñu yépp mooy ñu ñu mel rek lañ mel te nag koo ci gis koo ci gis ñu nettali wax la ay mbiram ne la mooy diw lii lii la xam lii lii la man nga jàpp ne moo fi ne dekete yóoru dara bu ñëwee rek nga xam ne waa ji ah non gars yi daal léegi saa yi da ngay waaru quoi mais ku ñu la xasa wax ne lii la boo ñëwee boo ko fekkee daal nga yaakaar nga xam ne non non non sawaay daal gars yi liñ doon wax ndekk gars yi dañ doon wax kese ko waa ji mel xaaju la mel noonu kuñ fiy tudd naan xam-xam bi ni mu réyee bés boo ko jotee walla nga jataay moom da ngay mujj rus sax yow dégg ñu naan diw mooy imam sàngam mooy jàngale téere sàngam mooy jàngale xalil fee mooy jàngale laxdari wala mooy jàngale risaala mooy bés boo jataay ak moom wallaahi da ngay rus waaw wala mooy jàngale jumaay sàngam la grande mosquée de sàngam moo fay jàngale grande mosquée de sàngam xalaqaat yi moo koy joxe kii moo fi boroom xam-xam mooy ubbee boo ñëwee gis ne mënula julli julli ju mat sax julli ju baax joo xam ne tuma nii naag daal am na ci yow da ngay far ruus dag naan mais xanaa kay du kii lañ doon wax mais nit ñi lool rawatina dafa gën a takkar léegi mais yàgg naa am mu ne euh, yeneen ci bi aleyi salaam kon buñ ñëwee ci zaydul xayli zaydul xayl yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ah man de amul kenn koo xamante ne nii mas nañu ma wax ci moom ay ngëneel lu dul ne ba ci arab yi ba mu ñëwee de gis naa ne bo en tout cas nañ ko doon waxee demewul noonu ba mu des yow ba mu des Zaydul Xayl Zaydul Xayl nag moom moom moom daanaka moom mais moom c'est que mais sax gaa yi waxuñu ko mooy li yi wax ci mbaaxam yépp mais dafa mais dafa dep passé foofu fuuf gars kon gars ko woon mesurer hein maa dhukira lii rajulun min al mu ne ba mu des zaydul xayl moom ne li nekk ci moom ci jiiwaku ma waxoon ci moom avant ma koy gis jotewul sax jotewul daraam mooy ne mais kii dafa ëpp du ko gis xam ne mais kii ëpp na liñ ko doon wax te gis nga ni ni mel nii euh, bari na am na nit ñu bari ñu mel nii ñoo xam ne nit ñi en fait <laughs> dañ leen doon mën a natt dañ leen doon mën a natt parce que ni ñu mel la buur yàlla da leen di may xam-xam bu fees dell waaye mooy mayu leen ñu siiw defu leen ñu siiw may leen te goo xam ne mais ku leen gis en fait li li musulman normal li def lañuy def dañuy dem jàkka bëgg nit ñi sopp lu baax buñ déggee ne xam-xam am na fenn ñu dem buñ déggee ne lii am na nit ñu baax ñuy daje fenn ñu dem xam ne un musulman normal loolu la war a def moom noonu lay mel moo tax gars yi duñu ko soupçonné bu ñëwee ci euh, jataayu xam-xam mais day ñëw toog nekkub taalibe comme ñépp kenn ndekete yoo kiy jàngale man na koo jàngal fuuf ëpp na ko sax sëriñ mais mu toog di assidu nag du masa tardé ak yu mel noonu gars jàpp ne moom diw mii de moom ci ci ndongo yi la rek xam nga kooku nit ñi bu ñu yëg la koy décrire nga ne mais yéen da ngeen a xam diw ñu ne si waa diw waa moom de nit ku baax la mooy boo seetloo ñoom foofu la ay moom de ku baax la yaaram la moom de la moom waa jàmbaar la de alors que am na ñooy tudd ñeneen am na ñoom ñooy tudd ñeneen boo dee sëriñ diw mu nekk ci borom kaala yu rëy sant yi nga xam ne moom lañ jàpp ne selon wolof yooyu falaa xam-xam ak kell te kese war a ne ñu naan la kooku kooku mooy xawsu bi la ilaha kooku moo fi ne kooku moo gën ci kuy dox ci kaw suuf lu ne nga dégg ko mais kooku moo doon maamam boo ko gisee rek gis nga maamam maamam mi ngay dégg ci téereem yéeg yi muy bind yooyu yu am solo yooyu ak ci mu leer na ne sell tegeeg yooyu boo ko gisee mu ngi mel ni gis nga maamam gis nga yooyu nag ñu lay wax yooyu defal attention bés boo ko gisee déception ngay am déception ngay am waaw boo mayul boo ko gisee càmmoñ lay naane premièrement boo ko gisee boo moyul càmmoñ lay naane mu leer na ne kon kii mais kii lañ doon wax mais déception bi ngay am yow danga naan vraiment gars yi yàq nañ sama journée quoi yàq nañ sama heure bañ ma boole ku mel nii naan ma moo dànnu maamam man ma fam ne bu ma ñëwee maamam laa fiy fekk comme que moo ko fi ne moo moo mooy maamam comme tel que dafa sell liñ may wax ndekete yoo waa ji xamul ne sax seytaane mooy naa lii wala bu ko xamee jëfewu ko mooy naane càmmoñ hein nga gis lu yu teeraa teer boo agsee rek yow jataayam rek boo toogee ngay gis sunna yu bari ñu ray ko bidaa yu bari feeñ ndax fu ñu rayeb sunna bidaa bidaa lañ fa dekkil ay bidaa lañ fa dekkil moo tax yooyu yëpp ay déception yu déception ngay waaw kantaa kële nag kiñ naan ah moom da yaaram la waaju baax la kooku bés boo xamee dëgg-dëgg boroom xam-xam nga jataayoog moom après yow danga nga naan mais kii mais kii liñ doon wax ci moom gaa yi xamuñu waaji ah gaa yi xamuñu waaji <laughs> waaw moo tax Seydina ah, ah, Sey ah, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaax bu Maroc radiyallahu anhu gaa yu bari gaa yi gaa yi mais gaa yi xamuñu ko woon mais xam nga nit ñi duñu yem ci ñàkk laa xam buñ la ñàkkoon a xam sax ku leen laaj wala bokk. ñu maandu ci say mbir lu ñu wax sax ñu ne waaw mais non seulement du la xam ba pare di la dini di la dénigrer léeg-léeg moo tax ba taalibeem bi Ahmad ibn al-Mubarak ba mu ko gisee ba kii xam dëgg dëgg ni mel dane mais problème bi mooy lan moo tax gars yi duñu vérifier mooy dañuy dégg ñuy wax rek te duñ vérifier wax yooyu est-ce que am na am déet li ñuy wax ci ñenn ñi ay boroom xam-xam gars di leen dénigrer ah kooku de saay boppam a ko fi taxa toog ak a bëgg ak bëgg gis leen ma boo gisee daraawam yooyu muy sol daamineem yooyu dara bëggul dara dul gis leen ma kese moo mais gars yi ngay dégg nit ñi di ko nettali ku ne pour ça pour autant te mën nañu vérifier xam nañ waa ji xam nañ fi mu dëkk mais du ñu fa dem te du ñu jotaay moom du ñu ko déglul dara doyloo lu ñaaw li ñuy wax ci moom loolu nag jullit di def noonu yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu te bari na boroom kaala yu ñuy jàpp ne ñooñu ay siqa lañ ay fu ay fusaax lañu de ay faasiq lañu li lay def faasiq bari na fii koo xam ne dañ naan kilifa gu ami taalibe ab faasiq la de sii mooy gis nga moo faasiq ci ci boppam muhaddisuuna yi li tax gaa yi ñi ñi lay classé fee yow ba yow daanaka yow moom. bi nga boobu bul waxati quoi moo gën ci yow parce que nga ñàkk a wax moo gën nga wax koo xam ne boo waxee say wax ñu sànni ko ci poubelle bi vraiment nga noppi moo gën wala déet <laughs> waaw mooy gis nga noonu ñuy natte ñu doon natte nit ñi yàlla xam na ne ba gis nga yooyu noonu boo ko tegoon nii di xool di jël par ñi ñu naan ay kilifa diine di teg suñu jamono ji ñu bari ngay éliminer ñu bari ngay éliminer ñu bari ngay éliminer ci liste bi parce que gars yi euh, li ñuy wax en général boo seetloo ba ci biir gan di déception rek ngay am dangay xam ne affaire bi daal gars yi ka ñuy wax wuute nag xanaa waa jii kay keneen lañ ma doon wax dëkkate yoo mooma gars yi exagéré rek waaw kanta Zaydul Xayli alayhi salaatu wassalaam nee na kantaa moom ba mu des moom moom moom <laughs> fa innahu lam yublax kullu ma kaana fii moom li ñu ma nettalil jottali ma ko yépp ci li ne ci moom ci jiiw mais gaa yi mataluñu ko gaa yi liñ ci wax dafa des ah loolu loolu law sax ah, li ngandum taggat li la lii tag manu ko ëpp kaw alayhi salaatu wassalaam ah summa imaam ibn isxaaq mu ne summa sammaahu rasulullahi zayd al xayr nee na ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tudde ko zayd al xayri zayd moom yiw mi waaw wa qata'a lahu faydan wa aradina ma'ahu wa kataba lahu bi daalik nee na mu baal di koy utal benn suuf hein bindal ko loo xamante ne pour moom moo ko yili foofu yépp suuf yi ne côté yooyu yépp côté toy waa toy qabilatu toy foofu yépp mu yilif ko ndax mooy kilifa gi te moom la aleyhi salaatu wassalaam daal di jiital ci kaw ñi nga xamante ne ñooy waa toy léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la deme neena mu bindal ko benn téere benn luy wane ne lii man aleyhi salaatu wasalaam ci man la jóge te mag ko defal moom mii di euh, euh, euh, zaydul xayri mi nga xam ne zaydul xayli lañ ko doon wax mu ne nag bi nga xam ne nag fa xaraja min indi rasulillahi sallallahu ila qawmi ci la génne jóge ci alayhi salaatu wasalaam di dellu ci ay ñoñam bi muy dellu ànd ak délégation waa toy mu ne fa qaala rasulullah yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne in yanju zaydun min xumal madinati fa innahu ah yonent bi alayhi salaatu ne ah bi muy dem mu ne de Zayd de bu bu muccee ci xumal Medina mooy jàngoro wopp ji doon dal nit ñi bu ñëwee Medina ñi nga xam ne étranger lañ te dëkkuñu fa nga xam ne ngelaw lee leen di dugg feebar dal leen muy feebar bu garaaw boo xamante ne nii fattaaka la day c'est mortel feebar la boo xam ne c'est mortel bi nga xamante ne nii euh, moom ci la génn yonent mi saab saab ne ah bu dee ne de feebar boobu dalu ko de ah, kon de noonu la mooy moom la doon tiit affaire boobu dal ko da ko doon tiital mbir moomee mbir moom moom la ko doon tuut tiital mu génn jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy lo li ko doon tiital mooy feebar boobu parce que waxoon nañ la moo moo moom moo ngelaw loolu xumal madina moo faat ci la euh, waajuru yonent bi aleyhi salaatu wu góor ak wu jigéen daal di génne àddina bañ fa jaaree bañu fa jaaree ci lañu génn àddina ci affaire boobale ci loolu la nga xam ne mooy feebar boobale di xumal dina mañ fa jaaree ci la leen faat ci looloo leen faat <coughs> waaw parce que ngelaw loolu la ngelaw loolu la moom euh, léegi loolu nag la doon wax ne ah inna jaa in yanju zaydun min xumal madina fa innahu ah moom de bu zayd de bu daldi eh, eh, muccee ci lii de kon de lool la waaye ah, léegi nag mu daldi dem fa lamma min baladi najd ila ma'in min miyaahi yuqaalu lahu farda asaabathu alxumaa biha famaan mu ne bi nga xamante ne ci la eh, jóge ci yonent mi di dem ba àgg Najd ba àgg Najd ah benn dëkk fa Najd ci benn ndox benn oasis boo xam ne foofu la ca oasis waa Najd bi bu ñu naan Farda hein fa génne àddina moom Seydina Zaydul Xayri hein bi nga xamante ne nag ci la yëg ne ci la yëg ne day jénn àddina ah nee na ci la wax ne amurtaxilun qawmu lmashaariqi ghudwatan wa atruku fi baytin bi fardati munjadi ala ruba yawmin law maridtu la aadani awaa'idu man lam yubri minhunna yajhadu mu wax bayit yoo yële bi nga xam ne ci la dem bay nga xam ne yëg ne nag aa ah, moom Zaydul Xayli kat day faatu mu ne amurtaxilun qawmul mashaariqi ghadwatun wa atruku wa utraku fi baytin bi fardati munjadi mooy muy e, jooy di woo li nga xamante ne mooy le fait fii muy génne àddina ci bërëb bii di farda ci waa najd fi lañ koy bàyyi nit ñi dem qawmul xi ndax yéen dangeen di dem ci ngoon gi ngeen dem xëy dem boo xëy dem bàyyi ñan ñu bàyyi ma foo xamante ne nii mooy fii bi fardate munjadi bokk ci mooy kiiwu waa najd bii kiiwu fii nii ci najd nga xam ne sama àpp fii la yem waaw sama àpp fii la yem alaa rubba yawmin aka neexoon bés boo xamante ne nii alaa woonaa bés boo xam ne law maritu la aada nii bu doon de samay mbokk la wala fa ma newoon de bu ma fa feebaroon dinañ ma dig dinañ dinañu ñëw daal di may seet si ay nit dinañ ñëw daal di may seet si ñoo xamante ne nii ah, mooy ne fii nii dafa dafa tumurànke waaw xam nga faatu faatu tumuraanke bokk na ci façon faatu yi nga xamante ne nii moo yi gën metti waaw faatu foo xam ne cop yow yowum kenn nga walla bokk newoo ci sa biiri ñoñ loolu daa bokk ci façon faatu yi nga xamante ne nii dañ ci muslu ci borom bi subhaanahu wa taala amoo benn kenn ku la taxaw ci mbokku jullit ñi loolu la nag ak même simple le fait rek nga faatu foo xamante ne nii yow après foofu la mooy tumuranke nga fa loolu daa bokk yi nga xamante ne façon faatu yi nga xamante ne yu metti la voilà ah, léegi loolu la il imaam ibn Isaaq loolu la wax waaye euh, <laughs> li Imru doon wax moom it ba mu demee mu leer ko ne dañ koy faat Imrul Qays ca génnam boo bale mu génnoon naan day fexe ji ngir dajale ngir jël yu baayam bañ ko ko tàggee mu naan al yawma xamrun wa gadan amr tey moom ñu ngi ci xamru ji quoi bàyyi leen ma ci xamru tey wa gadan te bu subaa nag amrun mooy mbir mi ci lañuy door a toppatoowe suñu baay mi nga xamante ne nee nañ ma waat nañ mu dem mu leer na ko si fini gaa yi nag dañ koy faat naan euh, saaxi saaxi lan la waxati xalilaya xalilaya inna garibun haahuna wa kullu garibin lil garabati yunsabu naa sama ñaari àndandoo sama ñaari xarit inna ñun kat gharibun haahuna ay ghuraba lañu de fii ñu ne te nag ku tumuranke ku ne liñ koy askanalee mooy ak tumuranke moom imru loolu la doon jooy ibnul qays mooy fu deewu boo xam ne euh, lu lu lu fu tumuranke mu ne nag falam maamaata ba mu faatoo nag amadat imraatuhu ila ma mu ne bi nga xam ne nag ci la génn àddina soxnaam ni mu dafa jël këyit yi nga xam ne ci la ko yonent bi alei kilifa suuf yi la ko moo koy jiite mu jël téere yooyu yépp këyit yoo yële daal di koy lakk ci safara moom loolu la mooy riwaa imaam ibn al imaam imaam lii la nettali kon da ngay gis ne kon Zaydul Xayli selon nettali bi kañ la génn àddina ci dund ko aleyhi salaatu wasalaam bi waa wafdu tay délégation tay yi ñëwee hein waaye loolu nag ñépp d'accorduñ ci am nañu ne déedéet Zaydul Xayli mii Zaydul Xayli mii daldi dinay dund lu gën gudd lii waaw am na ñu ne dund na ba jamonoy Seydina Siddiq loolu day wone ne kon dund na ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu it ah <coughs> loolu wax la loolu wax la waaye nag wallahu taala aalam aya dalika kaan waaw aya dalika kaan waaw kon nag <coughs> buur yàlla daal moo xam dëgg-dëgg moom nii seydina Zayd ibnul Xayli nag ku rafet la woon nag ku taaru la woon waaw ku amoon jëmm la te taaru woon euh, kañ la gaañu nag loolu mooy wax ji num ci man di deme daal kaana min saxaabati rasulillahi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala an sayyidina zayd alxayri ibn muhalhil ibn zayd ibn munhib ibn abdi rudaa ibn al-Mukhtalis ibn Thuwab ibn Kinaana ibn Maalik ibn Naabil ibn Amr ibn Ghawth ibn Taynitai wa ardaahu an abiihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon loolu mooy wafdu Tay <clears throat> kantaa li ma naroon noo sànk mooy xam nga imaam Nisaa dana wa kaana wa huwa sayyiduhum wa qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wafdu tayyin fihim zaydul xayli waa Tayy ah, fiihim bokk ca ñoom zaydul xayli di zaydul xayli wa huwa sayyiduhum te moom mooy seen sang léegi mooy nga ne ma mais Adi ibn Xaatim tamit dañ noon mooy sangu dama ne la waaw kay mooy seen sang tamit ndax ñoom ak waa Quraysh arab yi loolu la waxoon nañ nag ñu ci amul buur ku ne xam nga Seydina Adi ibn Hatim nee na man dañ doon jëflanteeg man comme buur buñ demee guerre sax dañuy nangu jël lenn ci alal li daal di ma koy loo xam ne man man lañ koy bàyyee parce que sang la woon ci ñoom yi tamit ay sang lañ woon waaw ndax amuñu woon koo xam ne lañ naan moom mooy la seul sang déedéet waaw ils avaient beaucoup de sang waaw sang yu baree bari lañ doon doon waaw loolu moo doon am loolu nag moo tax ah, loolu nag mooy li nga xamante ne moo tax nga dégg ñu naan kii mooy sangu kii kee mooy sangu kële waaye ñoom ñépp ay sang lañ comme ni nga xam ne ca waa Quraysh manoo woon ne abu jahlin du sang manoo ne du sang manoo ne abu lahab du sang ñoom ñépp ay sang lañu woon waaw kulluhum kaanu saada ñoom ñépp ci sang yi lañ bokkoon léegi euh, loolu mooy wafdu waa toy ñu war a gis beneen muy wafdu jurash du Jurash muy délégation wu waa Jurash ku fàttale ko Jurash Jurash de tey lañ ko door a tudd kan lañu waxoon dahaba ila Jurash li yata'allama sun'a dabbaabaati wal manjaniq gisoon nañu loolu muy Seydina Urwa ibn Mas'ud athaqafi keroog bi xisaaru Taayif di am waxoon nañ la moom fekkewu ko parce que dafa génnoon ànd ak benn mbokkam waa Taayif ñoo ko yónni woon ngir nañu dem Jurash buñ demee Jurash hein daldi fay euh, <coughs> jàng xam-xamu man janiq mooy nan lañuy defaree catapulte yi ak li nga xam ne mooy la ca tegu di euh, dabbaabaat char de combat yi moom mi euh, Jurash Jurash lañ demoon ñoom waa Jurash ñoo ñële ab dëkk bu ne côté Yaman léegi ñooñu nag ñoo def seen délégation la al imaam ibn Ishaq di tudd nii moo tax boo demee ci siiratu ibn Hisham dafa def islaamu wafdi Jurash islaamu dugg ci l'islaamu la délégation de de Jurash hein mu ne moom imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi muy tàmbali seenum nettali ak fi muy tàmbale mu ne waqad kaana ahlu jurash ba'athuu rajulayni minhum ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bil madinati yartaadaani wa yanzuraan mu ne waa jurash dañu yónni woon ñaari nit ñoom ñëwuñu rek def délégation noonu ñëwandoo dañoo yónni ñaari nit ngir ñu dem ci yonent bi aleyhi salaatu salaam xool dëgg-dëgg moom ni ñuy tudd ak mbiram yi ñuy tudd ak lislaam ñuy wax ananaan la fa demee fa baynahuma inda rasulillah mooy ñu ngir xool mission d'observateur waaw mission d'observation ñu ñëw nekk ci yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk fa noon dañuy xool moo nekk ci biir jullit yi di xool nan la ñuy jullee yonent ma lay saab lay doxaleek ñoom ana lan mooy xew seen digganteek ñoom ana lan mooy jullit yi daal ana ci luñ newe nee na nag bi nga xamante ne nii ci lañu ne noonu ca yonent ma benn ngoom ginnaaw julli tàkkusaan yonent ma lay saab bi ay bilaadillaahi shukr ne ban ci dëkku yàlla yi moo tudd shukru am na nag ñu koy maase shakr hein ana ban ci dëkku yàlla yi mooy shukru fa qaama ilayhi al jurashiyaan fa qaala yaa rasuulallah bi bilaaninaa jabalan bi bilaadina inna bi bilaadina jabalan yuqaalu lahu kashr mu ne gaa yi jóg ne yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa laaj ci biir saxaaba yi mais ban ci dëkku yàlla yi suufu yàlla yi fan moo fi tudd sukkur ñaari jurashiyaani yooyu ñoo ñaar dëkkoon ci jurash jóg ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñun de suñu dëkk am na fa montagne bu ñu naan kashr wala kushru wala kashr waaw ñu ne ko nii la ko waa ahlu juras di woote ñun moom nii lañ koy woowe fa qaala nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen innahu laysa bi kashrin walakinahu shukr wala innahu laysa bi kushrin walakinahu shukr mu ne leen déedéet du kashr ne leen déedéet du kashr waaye shukru la kon montagne boobu la qaala ñoom ñaar ñu ne ko waa fama sha'nuhu ya rasulallah dafa jekk rek ne leen mais ban ci dëkku yàlla yi ban ci suufu yàlla yi moo tudd sukkur ñu ne ko ah ñun nag kaa boo laajee lool ñun ñaar ñii ci mbooloo mi de suñu dëkk am na montagne bu naan kashr mu ne leen du kashr sukkur la après ñu ne ko mais euh, lan moo fa xew lan lan mooy lan moo tax nga jekki rek wax loolu yeneen saa salaam mu ne qaala inna badana allahi la tunharu indahu al inna budun allah budun al budun jamu badana ah mu ne gaa yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen nag gis ngeen mooy eh, budunullah al budunu waaw wal budunu mooy budun jamu wal budunu badana budunun badana mooy gëléem yi nga xam ne moom lañuy ñuy ngir yàlla mu ne yooyu de la tunharu indahul an ñu ngi ko fay rendee foofale ca jàg ca ca montagne boobu ngeen nawe seen dëkk la ne ñu ngi fay rendee gëléemu yàlla gëléemu yàlla yi qaala fa jalasa rajulaan ah gaay bi mu leen waxee lool ñu toog ilaa abi bakr ñu dem seyna abu bakar mi ne woon ci wet gi toog ci wetam aw ilaa Usmaan wala daal ci Seydina Usmaan yu ñëw toog ci wetam ci wetu Seydina Abu Bakr wala Seydina Usmaan fa qaala lahumaa sëy nee na kenn soit Seydina Abu Bakr wala Seydina Usmaan radiyallahu anhumaa ñu ne gaa yi ñaar wayhakumaa inna rasuulallah layanaa lakumaa qawmakumaa ne leen mais yéen lu ngeen def yéen yonent saa salaam seeni ñooñ la leen di tàgge ngeen ñëw toog mel ni xamu ngeen lim leen di wax. lii mu leen di wax xam nga mooy lan mooy seeni ñoom ñu ngi leen di rey jamono ji foofale ca montagne la seen ne ngeen montagne bi seen dëkk la ne mais kon seeni ñooñ la ñuy rey yéen la leen di tàgge ngeen ñëw toogaat nii fa quuma jóg leen yéen ñaar nu mu gën a gaawe ila rasulillah dem leen ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa mu gën a gaawe fas alaahu an yad'u wallahi an yarfa an qawmikuma dem leen nu mu gën a gaawe ngeen gis ko mu ñaan buur yàlla teggil seeni ñooñ natt bu mag bii leen dal fa qaama ilayhi ñoom ñaar ñu daal di jóg ne moo gën a gaay dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam fa sa'alahu daalika ñu ñaan ko lool ne ko ah dañoo bëgg kon nga teggil ñu nga teggil suñuy ñoñ natt bu mag bi leen dal yonent mi alayhi salaatu salaam ne allahumma arfa anhum buur yàlla yàlla na nga yëkkati natt bu toll nii natt bii leen dal ci seen kaw ne fa xaraja min indi rasulillahi sallallahu wa sallam raaji'ayni ila ñu génn ci yonent mi alayhi salaam di dellu nu mu gën gaawe ca seen ñoñ yi pour vérifier ji bañ demee fa wajada qawmahuma qad usibu yawma asaabahum ah léegi surad ibn abdillah fi al-yawm alladhi qaama fihi mu ne mu fekk ne seeni ñooñ bañ demee ñu vérifier que ne seeni ñooñ seydina Surad ibn Abdillah moom mi daloon seen kaw hein so dafa dañu fekk ne même heure bi mu leen doon wax jour ba mu leen doon wax bés boobu bañ vérifier que ne bés boobu la seydina Surad Abdillah daloon seen kaw waaw léegi nu ñu def ci bés ba leen yonent ma lay saar saam ak nam leen ko tuddale waaw Jurash nag bañ déggee affaire bi ñu ne ah ñu génn wa xaraja wafdu Jurash xatta qadimu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu génn parce que Surad ibn Abdullah yeneen mi aleyhi salaatu salaam moo ko digaloon ne ko dafa ñëw tuub yonent mi aleyhi salaatu salaam digal ko mu nekk njiitu ay ñoñam te ñu xareet ñi nga xam ne ñoo tuubul côté yooyu ndekete yoo ñoom ñoom ak côté waa Jurash lañ dëkkoon ci lañ daloon ci kaw ñi jamono joo jële léegi nag ba loolu amee ñoom ñu daal di ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di tuub ñoom ñépp waa Jurash yonent mi aleyhi salaatu defal leen ximaa mooy foo xam ne caawa moo xam ne si juste pour. ibilu sadaqa foo xam ne loolu rekk a fam pâturage boo xam ne euh, géléem yi nga xam ne ak xar yeeg bàyyi may euh, bahaimul an'am yi troupeau yi nga xam ne ci azaka yi la jóge mu defal leen bërëb bu rëy ne leen bërëb boobu ngir lool ak fas yi ak yooyu ñoom ñoo ci ñoom la pour ñoom la yi nga xam ne yooyu pour jullit ñépp a ko moom ak nag yeeg yooyu yépp mu ne nag faman raahu minan naasi famaaluhu suh lii nag c'est fait mooy pour ju pour jullit ñépp la alalu ñépp la alal ji ñépp bokk moo fay moo fay dem di di fa lekkee seen gëléem yeeg seen xar yi ku fa yóbbu nag sa jur mu koy ruur nekk fa di ci lekk kooku na la leer la jur jooju boo ko jaayee alal jang ca am da tax mu duuf ñax ma tax mu duuf fa mu ko lekke daganul ndax daganul woon sa jur joo jële na la leer ne alal jang ca am wala meew ma cay ratte ca géléem ga walla nag wa wala xar ya loolu de salte la te soxtu la mooy dafa nekk lu xaram la lekk ko day xaram waaw Allahu akbar lu mbooloo gaa yi ne ko tumaañ dem seen yoon waaw lii mooy wafdu Jurash nii la ko al imaam ibn Isaaq tudde imaam al Bayhaqi soloo na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa ci yoonu al imaam ibn Isaaq sanad yi gis nga sanad yi daldi ah, wul wér kon loolu moo ñëw ci waa ahlu Jurash ci jataa bii di ñëw ñu gisaat yeneen délégation naa nañu gis ne wafdu Najran hmm? chrétien wu Najran yi insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi